fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma waman lifiqhin wa tasawwufin jamaca fahuwa alladi xuqa lahu an yuttabaca kon fii dañuy yemoon bi weesu dañ koo jàng mu faruñ ko woon jël kon mu ne waman képp koo xam ne nag lifiqhin moom dafa fiqhin wa tasawufin jamaa koo xam ne moom fiq ak tasawuf mooy <coughs> xam-xamu diine nañu koy defe ak la koy sellal ñaar yooyu dalee na boole jamaa boole na leen mu ne fahuwa koo kële alladi mooy ki nga xam ne xuqa lahu yey na waajoo jële ay yuttabaa ñu topp ko booy seet koy topp kii ngay topp ku dajale ñaari wàllu xam-xam yim la waxoon bi muy tàmbali waaw ne zaahiruhul muslixu lil a'maali wal baatinul muslixu lil axwaali bi toppatoo te feeñ loolu mooy toppatoo li jëm ci wàllu jëf yi beneen bi mooy toppatoo la ca biir xol ba ruux ka ak la tax ñuy wax jaamu yàlla ga sellal ga mu ne ki dajale ñaar yooyu nag kooku mooy ki yeey ñu topp ko mu ne axraja dal xukma le imaamu maaliku rahima radiya anhu lmaaliku mu ne axraja dal xukma at génn na àtte mooy wax ji mu wax depuis début bi lay wax ne képp koo xam ne dafa topp ci fiq doyadal li nga xam ne mooy la koy sellal di xam-xam ba koy sellal jëfam jë di tasawuf kooku nekk na koo xamante ne nii ci fis fisq la nekk mooy ak génn topp mu ne képp koo xam ne nag moom tasawuf lay nekk ne moom lay yittewoo te moom xamul ni muy jaamoo yàlla <laughs> mooy ñu ñi bokk na ñi kii mooy ki gën a sànku voilà moom ngay dégg nag koo xam ne toppatoowul nan lay jullee nan lay woore nan lay jàtte sax xamu ko foo ko dégg nag muy wax naan maarifa rek voilà maarifa voilà wala tur boobee non boobu kay moom waaw moom kay sawaay mafatihul kunuuz yi ab daal yi non diwaanu saalihiina yi moom di waxtaane yooyu te fii mu ne manu la jàpp manu la julli ne yooyoo ko ñor daal kooku moom lay wax nii mooy façon bii kooku mooy ki dem ci zindeq mooy ab ab ab taaf naafiq bu mag a mag a mag waaw ndax day doyadal li nga xam ne ëpp naa doyadal muy njàngaleem yonent bi alayhi salaam lay doyadal defe leen nii jaamu yàlla ji mu ne sama yoon newu léegi nag mu ne ki dajale ñaar yi kooku moo moo jara topp mu ne axraja génne na zal xukma mooy àtte bi wax jii nii al imaamu maliki al imaam malik ibn anas muy imaamu <coughs> daaril hijrati ah muy al imaamu Malik ibn Anas boroom Muwatta boroom ki nga xamante ne mooy al bu mag bi bi nga xamante ne nii mooy imaamu ngiiru Malik yi alayhim kon kooku mu ne moom moo ko génne al Malik ibn Anas radiyallahu taala anhu moom nag Euh, voilà am na benn affaire bu jara euh, kii euh, préciser mooy imaamu Malik nag rahimahullah baayam du du Seydina Anas ibn Malik ah, comme li ko ñenn ñi di waxe ñu bari dañ koy wax mais loolu demewul noonu déedéet imaamu ma kii Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu saxaaba boobu nekkul ki nga xam ne moom mooy maamu imaam mooy baayu imaam Malik mii de déedéet déedéet bokkuñu sax kële Anas imaam Anas bële al asbuhi la voilà <coughs> moom mooy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al as lii ba maanaam kii kii saxaaba bi saxaaba bi mooy moom mooy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam voilà Zul Udunayni Abu Hamza radiyallahu ta'ala anhu an-Najjari al-Ansari al-Madani rahmatullahi alayhi wa radiya anhu kooku mooy xaadimu rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alors que imaam Malik be muy euh, imaam Malik bële waaw mooy mooy al voilà mooy Malik bële <coughs> kooku kooku bokkul ak euh, kii euh, Anas bokk ah mooy imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al asbuhi voilà al kooku bokkul ak kële waaw imaam Malik moom mu gane àddina am na ñu ne l'an 93 am ñu ne l'an 94 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génne ci la ci la gane àddina ci la juddoo voilà <coughs> génn àddina mu ngi génn àddina l'an 79 179 l'an 179 téeméeru at bi bi mu tegee juróom-ñaar fukki at ak euh, euh, juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent voilà l'an ci la génne àddina Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam mooy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir voilà gis nga Malik di doomi kan Anas Anas boobu di doomi ibn Malik ibn Abi Amir al Asbahi al Himyari waaw alors que wuute nag Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu li nga xam ne moom lañ la ibn Nadr ibn Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram kooku wute nañ moo tax du maamama ah. voilà loolu lu jara bàyyi xel la ndax wolof yi daa bari lu ñu koy wax alors que loolu mooy yëf yi demewul noonu le imaam Maalik bi ana Seydina Anas nekkul woon mbokku deretam ci wàllu woo wële jegewu ko woon noonu voilà <laughs> kon nag mu ne lii imaam Maalik biñ la wax noonu le alximyari al asbohi imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu imaam bu mag bi nga xamante ne nit ñi dañ doon takk fu ne ay gëléema ki sa fu ne ngir ñëw di ut si xam-xam comme moo tax al imaamu Sufyaan ne xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam boobu mu doon wax naan nit ñi dina dem jamono joo xam nit ñi dañuy takk ay gëléem ak baadal ibil di uti xam-xam boo xamante ne ci aalimul Medina mooy boroom xam-xamu Medina bi fe lañ koy fekk la kooku am xadi aw kama qaala alayhi salaam al imaam Sufyaan ibn Uyayna mi doon dund ak imaamu Maalik te xaritam la woon ne kooku gisuma kenn muy kenn ku dul Maalik mii muy imaam Maalik la yonent mi alayhi salaam doon junj foofule. mu ne moom moom moo wax wax ji rahimahu yal na ko borom bi yërëm na borom bi gërëm ku moom al maaliku borom bi nga xam ne moo moom jaam ñépp lii nag wax ji <coughs> moom la. Euh, am na ñi nga xam ne dañ koy askanele bari na ci boroom xam-xam yi xam ni ko sëriñ bi radiyallahu anhu waxe nii askanele ko imaamu Maalik ku mel ni ñoom ki euh, euh, ñoom euh, Cheikh Ali al-Adawi bi muy def sharh bi haashiya bi mu def mooy annotation yi mu def ci sharh al-imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhima moom daal dinay askanele wax jii ne imaamu Maalik ko wax na ko noonu al-mulla al Mulla Ali Qaari tamit daal dina koy askanale ak ñeneen ci boroom xam-xam yi mooy wax ji nga xam ne dañ ne Imaam Maalik dane man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a baynahuma faqad tahaqqaqa ne képp koo xamante ni <laughs> dafa toppatoo mbiru fiq bàyyi la koy sellal kooku moom nekk nag day génn topp waaye képp koo xam nee na day toll day toppatoo lay sellal ab xol nee na walam yatafaqqa te toppatoowul xam-xamu fiq bi nga xam ne mooy tax mu xam ne muy jaamoo yàlla kooku day nekk zindiq naa naafiq waaye ku boole ñaar yi nag kooku mooy dëgg-dëgg ki nga xam ne moo incarné moo réalisé moo taxqiq mbir yi voilà moom moo tox <laughs> moom moo doxe mbir yi dëgg-dëgg dund ko ni nga xam ne noonu la ko ñiñ la tuddal askanale noonu la ko sëriñ bi comme nii ni <laughs> radiyallahu anhu ak ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi di askanale même bu dee am na loolu lu jar a préciser la ñenn ñoo xam ne dañ ne non non dañuy bañ wax jooju ne imaamu Maalik masolo wax lii am na ñoo xam ne dañ koy bañ voilà loolu lu jar a xam la nga xam ne boo gisee nit koo xam ne day weddi lii ndax nit ñi lenn la boo gisee léeg-léeg li tax gars yi kenn manu la supporter sa morom parce que ku wax yow lu wuteeg li nga jàpp rek nga jàpp ne waa ji yéefar la mooy déedéet xam-xamu fiqh ak xam-xamu diine ginnaa yaatu lool mooy ne gis nga wuute wuute ci la ci la ci daf fee yàgg bu dee nag ñaar ñu wute gis-gis wala wax rek ñu ne waa ji yéeféral déedéet képp koo xam ne moom da ne wax ji jàppul imaamu Maalik comme ni ko sëriñ bi waxe fii ak ñeneen radiyallahu anhum ne moo ko wax am ñoo xam ne dañoo jàpp parce que waxuñ ne moo ko wax ñoom waxuñu ko rek que waxu ko rek ñoom dañ ne parce que gisuñu càllale bu wér buy wan ne imaamu Maalik ko wax waaw te wax ji ay wax naan tasawuf loolu noon baat boo xam ne ci noonu la jógee ci imaamu Maalik loolu gisuñu ko